buur yàlla jiitu na ci sant boppam lu njëkk benn aji cant di ko sant di julli ci sunu sang sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu yàlla njëkk julli ci moom doon ñu sant ñu julli ci moom di seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la amul bokkaale associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram di seede itam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla la bu yàlla yónni ci ñun jox ko njub jox ko leer ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu ñuy sax di ànd ak moom ba làq ngërëmu suñu borom ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa nahaa nafsa ani l-hawa te innal jannata hiya al mawa nee borom subhanahu wa taala nee na ci kenn ci yéen ku xalaat audience bi mu war am ak man ëllëg moo audité ko ci lépp lu ma ko joxoon ci xel ci cër ci lu mu doon mu ragal jàkkaarloo boobu sama diggante ak moom ba tax mu pole boppam ci yu neex yépp pour bu jàkkaarloog man ëllëg daram du sooxe nee na ku ragal jàkkaarloo boobu ci yéen mu tere ko nelaw mu di ko xalaat ba mu pole boppam ci ay bànneexam nee na yàlla nee na yëg ne dinaa ko teral ca aljanna yu gën a kawe mu ne waaye nag mooy li gën a jafe saña sa bopp nee na mooy nga xeex ak sa bakkan mooy nga xeex ak sa bakkan ba bànneex dootu la jiital jaamu yàlla rek te yàlla tax nee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñibbisee ci jihaad ja daa di ne saxaaba yi ne leen ah léegi da ngeen jógee ci jihaad ju ndaw ji jëm ci jihaad ju mag ji moo tax loolu léegi-léeg ñu bëri ci daanu waxul ne jihaad jeex na daf ne ñibbi si ngeen jógee ci jihaad ju ndaw ji jëm ci jihaad ju mag ji te ñoom jihaad ji mu jógee am na ci ñu ñu dagg seen bopp ñi ñu dagg seen nopp ñi ñu dagg seen loxo gaañ-gaañ bu nekk am nañ ko ci yeneen ci bi ne jógee ngeen ci bu ndaw bi yéen a ngi war a jubluwaat ci bu mag bi ñu ne ko yaa rasulallah lan mooy jihaad ju mag ji mu ne mooy xeex ak sa bakkan ba noot ko pour mën a jaamu yàlla nga gis ne kon xeex ak sa bakkan du ndaw jafe na jafe goo xam ne moo parce que jàkkaarloo nit door ko jaasi mu dee jafewul ah, jafewul parce que bu la neexee rek amaan yàlla taxatul waaye magu jëmm yor doole bu mët ñu jox ko jaasi mu jàkkaarloo nit pour mu rey ko loolu du problème ba tey jihaad jooju daanaka mettiwul bu baax waaw ku ñu jox jaasi nga jàkkaarloo nit war nga ko mën a rey wala mu rey la waaye bi jafe kay mooy rey sa bopp te jubluwuñ ci rey sa bopp ba mu dee mais nga xeex sa bakkan rek ba noot ko ba yàlla rek ngay déglu bu waxee nga def bu teree nga bàyyi la mu digle lu mu metti metti nga def ko la mu tere lu mu neex neex ci yow nga mën ko muñ loolu moo jafe nee na moo tax yàlla wax ne ci alquran ne wasbir nafsaka maa alladina yad'uuna rabbahum bilghadaati wal ashiyyi waaw da nga fexe poñe sa bëkken nga noot ko ba moom ko ba nuñ la ko waxee léegi yi naqari yàlla naqari la yi ko neex neex la nee na ma wax ci alquran ne na ngeen fexe xeex seen bëkken ba mën ànd ñi nga xam ne ñi ngi jaamu yàlla subaak ngoon guddeeg bëccëg parce que jaamu yàlla dafa diis dafa metti am na ñoo xam ne julli gi ñuy def nii rek yàkkamti nañ ci pare ba faxasu daw dem seen yoon am na ci koo xam ne bu paree sax du doyal waaw bu sañee ma nga koy tegaat ay xeetu la yu dul jeex parce que moom na bëkkanam ci jaamu yàlla waaye am na koo xam ne leneen a moom ba tax ne li muy def dina yàkkamti mu jeex ba mu jublu ci leneen moo tax nee na foog nit ki di poñe bakkanam pour mën ànd ak ñi rey dañoon jaamu yàlla suba ak ñu ngi nee na te te defuñu ko nag pour wut ci ndomba tànk wala daraja utuñu ci dara soxlawuñ ci benn cër defuñu ko pour jiite dara defuñu ko pour di sàkku dara dañu koy def rek ngir jëmm yàlla képp lañ ciy sàkku bëgguñu ci leneen ba tax nit ndekante dina jaamu yàlla sax te fekk jubluwu ci jëmm yàlla fekk mën cay visé leneen waaye nee nit ki bu demee ba noot bakkanam nag nee lu mu visé ti ci jaamu yàlla rek da koy jàpp ndax su boobaa dootul jaamu bakkanam moo tax mu ne ko nag ñooñu boo leen di xool da dem ba yëg ne dañuy far ginnaawal àdduna parce que ku dem ba sa yëngu yëpp di jaamu yàlla da dem ba ni mu fër fëree ci àdduna da doo ko def yow ñu leen àdduna teree nelaw yow dootu ci fekk da ngay dem tëdd nelaw ci jàmm di jaamu yàlla jaamu yàlla gu dal ngay mujj jaamoo yàlla nee na su ko defee boo nekk ku ko dundul nag day dem ba yàgg mu jàppee ne yow daal dafa mel ni da nga wérul parce que moom yëgul sax na àdduna baa ngi rulle waaw ko walaay rek daf koy yitteelul moo tax nee bul jéggi sa bët ñooñu mukk wala tawdi aynaka anhum turidu zinata alxayati dunia waaw bu leen fi jënd de ngir àdduna bii dong ak yu taar taar yu neex yi waaw tax nga namm leen a jéggi ba defe ne dépassé nga leen looloo waral léeg-léeg ngay gis nitu daara pur mu mel ni ku bëggul dara ci àdduna waaw bëggul dara ci àdduna parce que dem na bu moom boppam ba xam ne àdduna bii amul solo yàlla laay ut waaye utuma àdduna jeex na su ko defee coono ba nga cay daj yow pour nga am lii àdduna bii moom du ko ci daj nga defe ne dafa wérul fekk da ngeen a moo tax nee na su boobaa nag yow sa yitte mooy mu góorgóorlu poñe sa bakkan daal daw ànd ak moom nee na bi wax na ci benn xadis xanaa bugg leen ma wan leen waa àjjana ñu ne ko ah yaa rasulallah mu ne mu ne mooy képp aji néew doole doye nga séen ko mu nangu wàcce boppam ci doye googu te yàlla rek tax nee nga séen ko mu mokk lool néew lool waaw suufe lool te nee na lu mu dogu ci yàlla yàlla def bu ne woon yàlla mu taw léegi mu taw ndax lakk gi mu lakk ngërëmu suñu borom ak nangu gi mu ko nangul nee na te mi ngi nooy ba nit ñi buñ ko romb woon sax mën nañ ko jéggi jàll mais xanaa bugg leen ma won leen waa safara ñoo kana la mun a mooy ñi ngeen di gis ñuy ngand nganduloo ko rëy rëylu ak jàpp ne dara lañu nee na mu ne ko jàppal ñu ngi noonu su ko defee yow nag da dem ba jaamu yàlla yëpp da ngay tiit ah koo gis mbubbam oyof dootoo ko ñemee xet ah parce que doo xam ci kan la ko yàlla def doo xam ci tolluwaayam ci àdduna bi lan la mbubbam mu oyof nii ñàkk alal moo ko yóbbu wala bëgg yàlla rek yittewul dara ci àdduna moo yóbbu moo tax su ko defee loolu tamit bu ko nit ki. xàmmeewul dina tax léeg-léeg nga tuutal nit te fekk tuutiwul te mbokk yi léeg leen mu dal ñu ci suñu mbokk daara yi soo gisee daara ñaara am ñu ko xeeb lool lool lool gisin boobu la te yow da ngay dem ba yegg ci li nit ñu tuddee tilim yow du tilim ci yow ñoom la mu tuddee set loolu mooy tilim la mu jàppe tilim la fekk mooy set bi parce que ñoom biir ga rek moo leen yitteel bu jàppee nit ki daal du soxla ci biteem am na tilim wala amul tilim sobe danga lay dindi ci moom jaamaar la moom ci xolam nee na bu fekkee ba xolam bi nay ba mokk set jeex na bu génnee foofu rek biteem bi rafet waaye bu nu njëkkewul biir bi ba mu set biti bi du rafet de waa parce que bi boo ci tàmbalee doo pare bis boo tàmmee sañsi ci biti ba tàmm ko jeex na parce que du jeex bés bu nekk nga sangu bés bu nekk yaram bi di gën a soxla ñu di ko toppatoo su ko defee doo ca pare nag ba keroog ngay dee te sa bakkan du wér sa du wér nga nekk ci sañsa boobu ba àdduna tukki te boo njëkkee ci sa biir nag fexe ñu mokkal la nooyal la dindi rëy gi ne ci yow da sa biir jag boo jógee kenn du la jagalal sa biti yaa koy jagal moo tax nga ñeme woon a gis benn taalibe ñaar fukki at ci ginnaaw soo ko gisee ñeme ko sarax nga dundaat fukki at ñeme woo ko sarax parce nga xam ne fa mu tolloon lañ doon dindi ci moom la rek bu dañee mu jeex su ko defee nee loolu bu ko nit ki dul sóor nee yu bare bare mën na ci daanu su ko defee nee ku ñu gis nag mu doye di yàlla tere nag yàlla booleel ko ci muy jàng alquran nga gën ko ragal nga gën ko bàyyi xel ngir féete gi mu féete kàddu yàlla moo tax wax dëgg yàlla bële passé bi ñu ci defee waxtaan bu metti bi bi ñu bi ñu déggaatee ñu wax ne nguur gi nee na moom xeex benn daara taxu ko jóg ñooy jàng nañu leen bàyyi ñu continuer seeni daara di jàng ñu bëgg a yalwaani dem di yalwaani te ñu toog di waxtaan ma ne waaw kay lu moo baax su amee ñu ci rax ñeneen di yalwaani te jànguñu loolu seen affaire la nañ ko dem toppatoo ji ñooy xam ñooñu fu ñu nekk ñu seet ba xàmmee leen ñu seet si leen ndànk rek mu jeex ña ca des te toog ci seeni daara di jàngale wax naa ko benn mbokk ma na ko boo seetee nag ñooñu tuddee ne ñu ngi wër di yelwaan te jànguñu ñooñu ñu ngi wër ba tey démb ci mujj démb fii ngay dajee ñoom ci gox bi yëpp waaye daara dañu raafale seen kër la ñu leen fekk ma foogoon ne ku dem di raafale lool da ngay dem ca tali ba jëli fa nekk di taxawaalu waaye doo dem di wër ci daara yi di luqati nit di def ci ay bis di yóbbu pour nga xam ne mbir mi nekk na lu te daara dafa am ñetti ñetti façon yu nit ñi bàyyiwul xel ci jàngal ko dafa am ñuy jàngale ci franco arabe am ñuy jàngale ci internat am ñuy def daara pour jàngale alquran am na ñoo xam ne seen doole yegg na ci dañuy defar jàngale làkku arab boole ko bu français daanaka sorewul ak jàng école dinañ ko organiser ba daanaka benn lay doon am ñoo xam ne du ñu sa rax dara internat lay doon xale yi toog fa di jàng di mokkal alquran am ñoo xam ne mënuñu ubbi internat waaye daara la ñu am ñu toog fa di jàngale te ki ne ci internat bi li mu xam loolu la xam waaye amul doole juttal mu jël yooyu mooy dafay mujj toog ay taalibeem di yalwaani di ñëw di jàng moo tax ñëpp mënuñu ñëpp mënuñu ubbi internat ñëpp mënuñu yore loolu foog ñu bàyyi ko xel loolu nag bu fekkente ne yaa ngi jiite ay nit te yow xamoo sa askan yan genre nit a fa dëkk da ngay am problème xamoo amoon na benn jamono ci ginnaaw ñu ne woon dañuy génne car rapide yi Dakar du tàmbali nañ ko fi jéem a génne car rapide yi parce que sonal na nit ñi fu mu mujj da xam nit ñi nga nekkal yan genre nit a fa ne am nañu yàlla bind ci car rapide la dee am ñu yàlla bind ci taxi rek la ñuy dugg bu ñu duggee ci clando sax feebar yàlla bind te ku nekk nga bàyyi ko ak ci tolluwaayam waaye nga fexe ba defar ko ba lépp lu ci rax rek ñu fexe nu ñu ko seppee ndànk te doo gaañ kenn ku sell ku ca bokk loolu nag laaj na ay waxtaan yu bare alquran nee na wa yàlla bu la defee njiit nga ne ci mbir décision booy jël nee na na nga ca diisoo ak ñoom ñoom seen problème keroog loolu rek la woon toog nga toog rek jël sa arrêté te maîtriser woo fi nga dugg mooy indi problème bi su ko defee nag diisoo moom bu amee rek léegi buntu feeñ waaw léegi buntu feeñ su ko defee ñu gën ko dooleel ñaan borom bi mu dooleel ñiy saytu alquran bi te di ko jàng daa iman suba ngoon guddeeg bëccëg yàlla sàmm leen te ku jiite mu xam ne yonent bi wax na benn xadis nee na yàlla nee na ko du ma yónnee benn yonent wala ma wutal kenn ci kaw suuf mu nekk fa xalifa lu dul ñaari conseil ñu ko séq kenn kan koy digal lu baax daa iman di ko ci ñaax pour mu def kenn ki moom safaan ba rek la koy digal musiba su xàmmewul loolu nag lu ëpp moo lay daaneel waaye su ko defee daa am ñoo xam ne dañuy dund daa iman mënuñu supporter daa loolu dafa am su ko defee nag yu mel nii bu xewee rek ñu ñuy parafitoo rek gaaw wax rek bu fekkee jege nga président bu baax nga ñaax ko wan ko gën ko garaawalal mbir mi mu garaaw ba yeggul fa mu war a yegg man démb wax naa ma ne bu fekkoon yàlla dafa bind ci alquran ne yalwaan xaraam na kon àdduna tukki yalwaan araamul te taalibe yi kese yalwaanuñu am na ñeneen ñu yalwaan te duñu taalibe wala tax bu bu yalwaan gi dikkee rek ñu sëf ko taalibe yi dong te ñeneen ñi kenn du leen tudd nga xam ne am na ñu daara dérangé te loolu seen kaddu nag bul xam fan la yem amaan na am nañu xaalis parce que xam nañu leen organiser nañ fi association bu nekk tuddee nañ ko nu nekk jéemee ko nu nekk te sottiwul bu ñu dawee rax ci biir gaa yi te doo leen xam dañuy mujj di la xelal rek su ko defee doo xam li xew te fekk daara yiw rek a sa nekk benn safaan nekku ci yalwaan araamul te am na lu ko gën a ñaaw ñaawul xanaa kay wa shayana lahum shaytaana amalahum am na yoo xam ne shaytaane ko rafetal ci sa bët mu rafet waaye ku jigéen mën a romb daanaka yaramam yépp nekk ci biti nga mun ko muñ mu neex la xale bu ndaw romb la tànku noonu la def mu naqari la xam nga ne feebar bopp jigéen ci biti dérangé wu ne te neexul suñu borom ay weenam ci biti dérangé wu ne te neexul suñu borom tànku noonu ci mbedd dérangé la gaa yi feebar a ngi ci feebar a ngi ci te loolu képp kenn ci ñun léeg-léeg mu dal la lu xew lu xew bu boo gisee taalibe bu tilim rek sa xol bi fees del te boo gisee xale bu jigéen bu awraam yëpp nekk ci biti doo ko yëg comme dara xewul nga xam ne xamoo li xew te boobu gaaw na te ni ñu ubbee daara di fa denc xale noonu la ñu ubbee kër di fa jaay ay jigéen waaye kenn du ko kaas garaawatul ci ñoom parce que wa zayyana lahumu shaytaanu amalakum loo xam ne seytaane moo ko taaral ba doo gis ne gravité da ngay jàpp na bokk na ci dund bi léegi mënoo ñàkk parce que am na ñuy wër di soxla jigéen te façon ñu ne takk jabar ñu ubbil leen bunt boobu jël jigéen ñi ñu bindal leen kayit bàyyi leen ñu mën a ubbi kër nekk fa di jaay seen bopp laxas ci lu ne nag bari na agence yooyu dégg bu lu ñu tubbul woote téléphone léegi nga woote dal ci ñoo xam ne massage mar day taal te ay massage yu kenn xamul luñ koy tudde fekk ci kaw rek lañ ko raay mais dem ba xam yooyu waaye kenn du ko laal waaye léegi da nga koy laal su ko yooyu nag ñu gën ko bàyyi xel lu ci waay am ci ndimbal mu def ko ci te nitu daara yi ubbi seen bët yëpp di séentu rek ne état bi dinañu dimbali dina ko yónnee def ko rek waaye ko xam nañu ko sax yóbbu wéttali ko yàlla rek lu fekk jël lu la ca fekkul nga xam ne noonu la mën a dem waaye nee nit ñi xam ne lépp lu ñuy denc xaalis fu ñuy def xaalis bokk alquran ci gën lépp lu ñuy jàng ci kaw suuf jàng alquran ci gën lépp lu mu mën a doon su ko defee bu ñu ko xamee rek ñu dooleel ko ñëpp mucc waaye am na benn façon bu amee jullit ñépp day mujj na sax ñu baal ma yont yàlla Moussa bi muy dajeeg xeetam ca xeex bu metti ba ñu am fa doon nit nit bu ñu wax Balaam ibnu Bawra pour nga xam ne am na ñoo xam ne toujours ñooy jéem a porter diine te ñoo koy damat ci kaw bi bi mu yonent yàlla Moussa sonal leen nit ñi lool ci woote bi ak ci xeex bu metti bi gaa yi dem ci am te borom xam-xam la kat nee na am na ismullahil azam day ñaan ñu ñaan loo ko Moussa mënul sotti ñu laaj ko xalaat xeex bi day metti te mënuñ ko dékku parce que mbooloo wam xam nga lu mu leen digal dana leen fexe leen ba yóbbu jànq ji fa ñuy campé fexe leen ba yóbbu leen fa niti Moussa ya di nekk si ngeen demee na leen jox marchandise banaana la pomme la moo xam lu mu doon ngeen jox leen leen ko ñoom ñu dem di ko jaay te buñ koy jaay bu ci kenn sol lu baax nañu sol loo xam ne seen awra na génn te ne leen bépp góor bu leen xool ba xemmem leen nañ ko yombalal seen bopp nañu fexe ba bëgganteeg ñoom nañu fexe ba sëy ak ñoom mu ne leen lii bu ngeen ko fexee ba réussir ko incha allah di ngeen leen doy gars lañu noonu porté xale yu jigéen yi ñu yaakaar ne rafet nañu yëpp solal leen col gu bon gu yaraax ñu yore seen i mel ni kuy jaay di lawaayu góor yi yekka jëm leen góor gu ci loolu bopp gu nekk koo ci wéetal wax sa soxla ngeen ànd sëy nee na ñu la def ba mbooloo mën na sax waaye ci benn bés yàlla mer ba wàcce fa mbas soixante dix mille personnes keroog moo dee ci benn jotaay ci nitu yent yàlla Moussa ngir sabu bu jigéen yu ñu leen ubbil ñu focc rek yàlla nasaxal mbooloo ma te loolu xool léegi ni mu yaatoo ci jamono dem nañ ba yéeg yëpp sax jigéen lañu fay teg ngir rek seen xaalis di bare ñi xam ni ñuy xëccee nit ñi fekk ñu ngi ñuy suñu iman da dem ba dootoo am yëg-yëg ci sa diine suñu jàppoon sa diine def ko jëmm rendi ko xar doo ko yëg yëg-yëg dootu ci am te nit lu mu bëgg ba gerte boo ko laalee mu yëg ko am na koo xam ne parti politique am dong laa wax boo ko laaloon sa àdduna tukki yàlla tere nag leneenam ko defee ñu suñu borom mu boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy jéem a wattu loolu mu boole ñu ci buy sàmm alquran mu sàmmaale ñu parce que nee na moo ko wàcce te moo koy sàmm danañu yàlla boole ci sàmmeel googu salaamu aleykum